jamono ay béréb ak i jëmm yoo xam ne xeli nit ñooña duñ leen fàtte mukk duñ leen ba ba saa di taxaw gis yooyu jëmm yooyu ak béréb yooyu sax ci xeli nit ñi sax ci seen xol ñu di leen fàttaliku ba faw bépp lépp xeet kon am na ay way gën ñu bokk ci ñoom am ay tànneef ñu bokk ci ñu yëkkati réew ma tagal ko màggal ko di gàññal réew mi sëñ Tuubaa nag di jëfi yàlla di taal di suñ borom tabaraka wa taala boppam nam na ci muy yëkkatiku di jëmbax li ko ba faw te du diir du saxaat bu bokk ci jëmm yi nga xam ne taarix du leen fàtte daf leen di gën a màggal di leen gën a yëkkati ba keroog bis penc ba feeg jant bi ak weer we ngi fi rek ñu di ko fàttaliku mu mbindeef moo xam ne léppam dund bu tooy la léppam di ak waare ci képp kuy waaru mu bokk ci tegtali dëggal yi bokk ci tegtali wéral yi xam ne ak dogoom ak muñam rek doy na wilaaya mu doon jëmm joo xam ne yàlla def koo feesal dell akuk dogo akuk mat akuk wóolu nit la koo xam ne bu jógee jëm ca la mu jëm dara mënu koo delloo gannaaw du deng deng mukk du yéex mukk day àgg rek fa mu jëm du geesu jëm ci lenn lii nit ku daan xiise boppam nit ku xiis ci boppam la borom fit yu dëgër borom xel mu lëng bu borom ngor ngor gu mat sëkk borom itti ju kawe boole ko xam-xam bu bare ak tabe bu jaaxal ñëpp di nit jëmm joo xam ne du mer mukk lu dul ngir lu yàlla muy nit ku baax bëgg baaxam jéggi dayo jéggal na doomu aadama yëpp ba jéggal ay noonam du fayantoo mukk di nit koo xam ne ci woyofal boppam la li yàlla def ci moom lépp ba mu jommal nit ñëpp taxul amul dara lu mu naw ci boppam ci nahju qadaa il xaaji bi mu tër ngir jàngal jullit ñi teggin dafa wax ci bapp bi ne qaala ibnu cheikhihi allazi laa yaxmadu fi nafsihi siwat mi muhammadu mu ne doomu sëriñam bi nga xam ne santul ci boppam lu dul toom yi mu tudd muhammad nga xam ne kon jaloore ñi ko yàlla jox kawti fii ko yàlla def li mu nekkee di xetali jàmm ci kaw suuf loolu lépp amu ci lu mu gis boroom rek la gis nee nawul ci loolu lépp nawul bopp nawul ci boppam dara lu dul suñu mu tudd muy muhammad mu di jëmm joo xam ne ak takkoo nga ci moom atum dogu du ndóoreent mukk du kaf mukk bu ne jëm ci la ko tax a jóg day dox ànd ak yarute ak teggin du wicc mukk ay loxoom ngir weg yàlla boromam ak ngir ragal ko bu ne jëm ci boromam day guddiku du waaj du pexee jóg irjoo ila rabbikum lay wone gannaaw ñu mu toogaloon ngir nit koo xam ne di jéem a xam mukk la nëbb ba mënuñu ko bàyyi waaye moom mu nekk nit koo xam ne tëlee taxaw fa nga xam ne ña fa taxaw ñàkk a mën a dem fu ko futat moo leen fa bàyyi mënu faa taxaw moom mu di koo xam ne tëlee doyloo la nga xam ne ñi ko doyloo dañoo xamul ne dara gën na ko wala la ko gën mënuñu caa àgg moom mënu faa taxaw mënu koo doyloo mu dal di tàmbalee wuuteeg bindee yi ci lool mu bokk ci xeeti doomu aadama yoo xam ne ay jant lañu ñuy leeral lëndami xol yi di saafara yooyu ràggi xel yi di ay waame ñeel marano ragal yàlla di ndox mu sedd mu mbëngët ngir magu maru képp ku bëgg yàlla mu nekkoon nit koo xam ne suñu borom daf koo xaroo loolu lépp ngir yërëm gu mu yërëm jaam ñi mu nekk ni mu wax waxee boppam jaaral ba ji ajaban lil mu di tudd kaaleeg yàlla di kéemaanu bindee fii ñëw na fi ba dem bàyyilu fi lenn loo xam ne bàyyilu fi kenn loo xam ne mën nga jóg def ko lenn lu def lu ñu war a def bàyyiwu ko fi mu di jëmm joo xam ne ku ñëw gannaawam te di ku mag ku rëy da nga naan jàll na fii la jaaroon lii la fi bàyyi lii de moo ko fi def ak koo mën a doon wax moo fi ñëwee rek ba ba tàgg taxaw not na xol nos roo yi seytaane muy jëmm joo xam ne suñu borom def na ci moom secret ci secret yàlla yi yoo xam ne day xëcc xol yi way texe ñëpp xam ne boo ko nee jàkk am lu jóge ci yow am lu dugg ci yow boo ko nee jàkk xool ko bëgg àdduna dañ ci yow ñeme yàlla dañ ci yow tàggan dañ ci yow bëgg dara ji jëm ci dañ ci yow nga daal di xemmem yàlla namm yàlla bëgg yàlla fexe fexe jaar ci yoonu jub raxba ak raxba ñëpp a àndandoo jëm ci yow ci sa bu gisam da ngay di am cofeel ndagam xol bu texe xolu aji texe nga amee cofeel goo xam ne da koy nam ba foto lu bëggaat koo ji te waxtu woo ko gisee doo doyle ci moom mukk mu di jëm yàlla jox fit ak fayda daf naan déedéet ba nga xamee ne kenn ñëwee la gànt ku dul moom li mu fóot ci ay xol li mu dindi ci réer li mu ci rëy li mu génne doomu aadama ci yoonu texe di jaarale ko ci yoonu àjjana kenn xam nu mu toll mu ne day bu ci jamono ji ñëwee bi ci bërëb bi ñëwee bi ci bërëb bi ci pakk yi lenn loo xam ne mën naa tax ñu xalaatoon ne lii moo war a mën a tax mu mel nii wala su dikkee nii ci bërëb bii ci jamono bii war ngaa mel nii déedéet ab xariyaam dong moo tax mu fekk fu dara ñëwul mu def ko lépp fekk lu dul dara mu def ko lu nekk fekk lu amul njëriñ mu def ko njëriñ loo xam ne dana doy képp ko ko gis ak jeexitalam ci nit ñi foo ko lamb daj ko fa foo gis ko foo wal bëti ko gis loo xam ne lii moo ko waral wala lii moo ko tax a mel nii mu mel ba ba réew mi daj du jóg ci làmmiñ bu doomu aadama yi xëyee tudd ko fanweeri junni yoon boo fekk aji texe moom lay waxtaane dafa ko saf la kon wacc na fi loo xam ne ba ba saa di taxaw ku bëgg a jub jub ku bëgg a texe texe ku ko wan gannaaw nag na xaw ma sax waxtaane ko mooy waxtaane suñu borom tabaraka wa taala wa inda zikri saalihiina tanzilu rahmatu dañu doon waxtaane limaam Ahmad ibnu Hanbal ci kanamu ay ulama yu jéggi dayo ba mu yàgg am ca kenn koo xam ne dafa ne ñeen ngi teg Ahmadu Hanbal fu am àggul de ba mu ko waxee ulama yu ci des ne ko yow day daanu nga jël boo xam ne doo jóge ci mukk Ahmadu ibnu Hanbal de waxtaane ko mooy waxtaane yàlla ko noonu sëñ Touba waxtaane ko mooy waxtaane yàlla wa inda dikri saalihiina tanzilu rahmatu la ulama yi wax dafa ñëw te ñëw lu dul ngir xepp li bindee fii ñëw lu dul ngir gi fi def ñëw lu dul ngir dindi réer ñëw lu dul ngir dindi texee di teg ci ak texe ci yërmande suñu borom ñu nit koo xam ne dafa xam la mu nekk xam mu jóge xam fa mu jëm xam la ko tax a jóg attan ñëpp it leen fa mu jëm leer ko lam fa am mu di wa daa'iyan ilallaahi bi iznihi wa siraajan muniiran li suñu borom tabaraka taala waxoon yonente bi ndax ñii woote jëme ci yàlla bari nañu mu di boroomi xam-xam ñu ami sañ-sañ ami man-man waaye nag ni mu ko waxee rek li gën jafe mooy wa daayin ilallahi bi isnihi yi ka xam ne yàlla ci boppam moo la seet moo la seet ba nga doy ko mu ne la wooteel te moom dafa ne suñu borom dafa ko bii lu si xul bii lu maanaam ñëw leen wéeru ci man roohi bindee fii mu gàlloo fas yéene añal yawmal qiyaam du tagir dafa ñeme bor de dafa amuk fay te ko mu fay daf lay fay ba wes la ndax nee na waalaaniyal abraaru fi uxraaya wan qaadali bilan fiha qiraaya way baax ñi ñi yàlla baaxal te ñuy cëri suñu borom man la ñuy méngool yawmal te bu keroogee sama bernde gi ma sama borom di berndeel amulub ak du jeex mukk kon lu dul jeex mukk ku ne xaj na ca Cheikh Ahmadou Bamba xëy nit koo xam ne li ñu a Cheikhul Kaamil ci moom la dalee am ci moom képp koo xam ne kii wéeru nga ci moom bu nu seetee gaa ñi nga xam ne moo leen yaral boppam teg leen ci yoonu ñu leen melal kenn ku ci nekk foo dem yaay sangub ñi nekk dafa leen di seeni kiiraay ba ñu jàkkaarloo wa yawma nad'u kulla unaasin kulla unaasin bi imaamihim yawmal qiyaam ba suñu borom tabaaraka wa taala ne dana nu woo bépp kuréelu doomu aadama seen njiit leen jiite woon ci adduna nekk ci seen kanam jiite leen daf lay ñoreel ba nga jàkkaarloog juróomi tolluwaay yi nga xam ne jaam bu ne da nga jaar te benn tolluwaay bu ci nekk boo fa tolloo da nga fàtte lu suñu borom bindoon bari nga defee ne doo dong la suñu borom bindoon ndax njàqare ndax tiis ndax jaaxle ndaxu metit ndax jaaxle bu metti rek bis boobale ak tolluwaay yooyu yële la lay wan ba nga jàlloo mu wan nam lay wéttilee ne kon moom weewul njort lu rafet ak wakkiilu ci yaatu yërmande yàlla dafa am lu bir lu borom yëkkati teg ci loxoom mu seet ko ba xam ne doy na ñëpp mu ne zimaamul wara asri la dallahi fi yadi wa maa rumtuhu min malikin qaala bi kenn ku ci nekk daf lay leeralal ne ñaqu du ko lekk ci neen jaam boo xam ne bii sa digganteeg moom lu toll ne bën bënu pusa dox na ca ci xaq moo xam dafa yëkkati jox la loo moomul yeyoo addiyee mu yëkkati addiyee jox la ko bu keroog yomal xiyaamee bala ngaa jéggi siraat xaq joojee dañ ko dindi ci yow bu fekkee ne mën a loo ko dara dana la leeralal ne la na lekk ci turu diine mooy am diine di feeñal diine di ko wane bay dundee diine nit ñi doy loola ngir diine ji nga am ñu teg la foo nekkul ñu yëkkati seen i ñaq jox la wala seen alal jox la bu keroogee da ko delloo bu fekkee ne matuloo ko nga xam ne nag dafa woote ci ndigalal yàlla mooy ki xam ne moo sañ loolu moo tax Cheikh Samba Diar ne addiya mooy ko jagoo ku def ne moom di ko jagoo ku ko deful boo ko dogoo bàyyil mu àtte aw layam kon nag xam yàlla xam maandoom gi ak na muy attee jaam ñi ëllëg ak ni njort di ware boroomam nga njëkk def ci sa xam-xam ba mu leer la ñu ngay lépp lu diggaale ñoom la leer lay doon nga xalaat bis boobu nga xam ne yawma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma ardaat wa tadau kullu zaati xam hamlaha wa tara naasa sukaara wa ma hum bi sukaara bis boobu nga xam ne bu keroogee bu doom aadama nee tëccët ca mbir ma tiitaange dañ leen dugg joo xam ne ku doon jaboot ji nampal sa sax da ko sànni képp ko ëmboon da nga dal di wasin si saa si ndax tiitaange da ngay jànloog doomu aadama yi ñu mel ne ñu màndi sàngara ñu mel ne ñu naan bu màndi te du dara lu tiit ak jaaxle jàq ak mbugal mu metti bu karaagee yu yu bassaruunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azaabi yawma'izin bi baniihi wa saahibatihi wa axiihi wa fasilatihi allatii min filati jamii'an min bii bu suñu borom wanee jaam yi la fa nekk bañ ne ca jàkk nga gis joo xam ne daf naan siiw ñu bàyyi ko te jàpp doomam dugal ko ca mbugal ma jàpp rakkam dugal ko ca mbugal ma jàpp magam ak soxnaam dugal ko ci mbugal ma jote ko ko ba jote ko képp ku ne ci kaw suuf yu fab ñëpp def ci mbugal ma te mu mucc moom nga gis koo xam ne dafa naan siiw loolu le loolu moo tax Sëriñ Tuuba ngir bëgg jaam ñi bañ a waru mu ne i rijaala qabla suhba wala tusaaxib xumran am usaarax ba bala ngay ànd kenn ci góor yàlla yi na nga ko nattu bul ba ànd ak xam ne lu ama am xel dof la fa yàlla wala borom xemmem séef la ci lenn ci mbiri àdduna te lépp li gën a li gën a tiitle li gën a metti li gën a jaaxal nit ci fu doom aadama di jaar mooy diggante bi muy xar-xarle te diggante boobu seytaane day taxaw temm ku amul lu la fa taxaw lu baax sa àgg ca dayoo ba gën a kawee ci ndaje yi rek ba gën a sori mooy ki fa mën a xettalee loo tax sëñ bi ne kullu man lam yata addab zamana ala yaday cheikhin mi xanaa li anna man adima cheikhan mursida fa cheikhuhu cheytaanu xaytu qasada dana képp koo xam ne joxewee sa bopp sikk si kanam sëriñ boo xam ne mat na ko cheikhan mursidan la seytaan rek ay jàpp sam nos di la jaarale fa ko neex sëriñ bi nag ñu ñëwee te fekk aada yooyu ma waxoon ngeen moo sax ci cëri nit ñi sax ci seen xol sax ci seen xel yàlla ñu doyloo moom doyloowu ko fa ñu yem mënu faa yem moo tax mu xotti yoon wi kenn mësul a jaar mu jaar ca jaarale ca ñoñam mu sàkki daaraam daara yi mu sàkk jëmm yom fa jiital ñu jëmm yoo xam ne kenn ku nekk buñ la nattee ca àndaar ja da ngay koy fees dell kenn ku nekk ci taalibe yooyu nga xam ne yeesusoon ci moom te xam ko takkoo ko kenn ku ci nekk ab téere nga kenn ku ci nekk cheikhul murabbi nga kenn ku ci nekk roywaay nga kenn ku ci nekk ab sang nga mu bind ci kayit lépp lu ci kayit lépp lu doomu aadama war a xam sëriñ na ko bàyyi fi comme bi tasawuf yi mu daan tomb rëdd yi mu daan rëdd bu màndal nit ñi ci géeji xikkam yoo xam ne xam-xam yu jóge ci boromam rek la dugg ci moom te teggiwul jaarul feneen itteem ji xam ne jenn rek la woon moo di xettali jaam ñi nga xam ne fu mu toll mu ngi yéene ji mu yéene doomu aadama yëpp mucc xeetu Muhammad sallallahu alayhi mépp mucc mu def ko muy itteem bu dégg bëccëg moo di mbañal wutoo bañ benn gëm sopp daraja la cay teg dindi ko ci yow bu ko topp adduna dindi ci rëy yooyu ba dajee ci xol borom yomba defar dafa lay jox xam-xam bu bari jox lay teggin jàngal la na nañuy loo jàngal la ñuy jaamoo yàlla ak na ngay jànge alquran jox la lewet jox la ragal yàlla gu tar jàngal ak segu segu ci jëflante nit ñi segu te digganteeg sa borom segu ci sa bopp nga xam ne boo dee dox jàngal na la na ngay doxe booy toog jàngal na la na ngay tooge jàngal la na ngay taxawe ngay liggéey mu jàngal la na ngay liggéey jàngal la na ngay waxe jàngal na taalibe yëpp ay teggiin ci dox ak ci wax ak ci jëf boo seetloo seen wax seen i teggiin dana feeñ ci wet gu nekk da gis borom xam-xam boo xam ne bokkul ci yoon bi muy waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala muy waxtaane keneen ku baax nga dégg mu wax waxin woo xam ne yow mi xam yar boobu sa naaw day rëcc soxna nga xam xamuloo jabar ba mu ganee adduna ngay wax doone ba mu juddoo ba mu génnee adduna wala ba mu wujjee boromam ngay wax waxinu teggin yëpp nga xam ne sax ne ci biir communauté bi ba nga xam ne kenn koo ci gis bu doxee nga ràññee bu waxee nga ràññee ko bu jëfee nga ràññee ko bu jëflanteeg yow it jàngal na ci biir jëflante ba noonu la sëñ Tuubaa di defare nit tëral na téere boo xam ne Nahju Qadaa'il Haajat képp ku seet lam ca wax da ngay bokk ci gën a yaru ci àdduna te xam la ca tàmbali ba ne ay teggiin mooy ngën ji ndàmb mooy ngën ji magasin mooy ngën ji trésor ci kaw suuf wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru ma tazza bihi zu izzi lépp lu doomu aadama am ba tedd teggiin a ca gën xam la ne teggiin mooy leeral xol mooy jegeel yàlla mooy jegeel mbindee fi ñàkki teggiin boo ëppoon xam ci nit ñi da yàlla sori yonent bi sori àjjana jegi safara xam nañ ne mooy fekk ku amul woon juddu mu ñàkk ko mooy fekk ku gënoon nit ñi ci juddu mu suufeel la ba ñëpp yab la nee na wa awwidi lisaana qawla alxayri tafus bihi wa tukfa kulla dayri wa qawli sayidi alwara man kaana salla alayhi rabbuhu idmana na nga tàmmal sa lamiñ wi wax ju rafet suñu borom dana la cëral cër bu mag ci lamiñ wi te dana la sagal bépp lor kon ab taalibi buy wax wax ji gën a teggi nu gën a rafet ci wax waxin lay waxe ndax sëñ Tuubaa ko jàngal naka noonu la tere wax ju ñaaw muy saaga la muy tudd cër bu rafle muy tudd loo xam ne lii andalu ci teggin wala loo xam ne day merloo nit mooy wa kullu ma xabu xasil kalaami noonu la ko tere tere ne kon saaga nga xam ne xale boo gis mu nekk ci mbedd yi di saaga saaga yu ñor di ko bàkkoo wane ne ak am fulla la ak ñàkk ragal kenn dafa yàqu te kenn defaru ko waaye tëralal nañ ko yoon woo xam ne bu ca jaaroon dana defaru kon mboolem luy xeeti mat suñ bind na ko ci kayit rëdd na ko tomb ko jëfe na ko it ñu gis ndax moom jëmmam rek janloog moom ab yar lay jox nit ki kon mat ci jëf mat ci xel mat ci xalaat mooy li nga xam ne moom la am njàngaleem du du kon tarbiyatul kaamila day boole yooyu melo yëpp nga xam ne mooy melay saahir des na melay baat yi nga xam ne daan ci dugg mu di dugg ca la nga nekk moo di sopp yàlla ak yonent bi sopp gu wér sopp sëriñ bi sopp gu wér faral naa koy nekk li mu wax ne seen bëgg gi ngeen ma bëgg moo leen di jëriñ waaye man sama bëgg gii ma leen bëgg man du leen jëriñ nga xam ne kon buum gi yeew taalibe bi ci sëriñ bi moo di cofeel xidmatin aw bi xubbin la ca teg aw hadiyaati xam ne kon ak wóolu boo xam ne bu adduna bépp bàyyi woon la nga nekk du tax sa wóolu wàññi ko ci dara bu adduna bépp toppante sa gannaaw fekk la la li nga amee ci gën bu tax nga doon dolli ko dara ak wattandiku lu ñu tere mooy rasmaalu murit Sëñ Tuubaa xam la ne li ñu tuddee al usla ngëneel rafet rafet yi ci nekk ndax sëriñ ñetti sëriñ bi ko waxee misaal nañ ko ba tàyyi cheikhu taalim kon xam na fa mu yem waaye cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya yeneen niveau ci yeneen niveau la yoo xam ne yu rawanteeg liñ njëkkoon a wax la. loolu moo tax sëriñ bi ci njaal benn taalibe yi daf leen daan ber ñu bañ a jaxasoog waa adduna waa adduna yi nga xam ne bokkuñu ci ñoom ndax jaxasoo gi day waral seenub dox yéex seenub dem yéex. waxtu wu ñu te nga xam ne ñoom dong kenn raxu leen lu dugg du génn la lu ñu jàpp mësuñu ko bàyyi mukk kon barik dellu ci sa boroom barik tuub ak barik jégglu mooy alali taalibe tax waxtu wuy dee alal bi ko xëcc gën ci àdduna ndax taxul ci xolam ndax sëriñ bee ko gën a dëgër ci xolam ndax alal day xëcc gën a ci àdduna te bokk na ci kon liy metti sukuraat xam nga ne boo nekkee fii ci kër ñu bëgg la faa génne yóbbu feneen te dootoo fa dellu si mukk la nga am te wàcc ko fa ngay xalaat kon ki fi wàcc fukki junni ki fi wàcc junnee ko gën a woyof moo fa gën a mën a dem kooku it ki fi wàcc benn dërëm dara nag gën a ndax du xalaat du geesu gannaawam def dara naka noonu la ruuxu taalib bi nga xam ne joxe ne boppam joxe léppam inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata waxtu woo xam ne toll na ci sukuraat du yëg aw tiis du yëg ak diis du ko dootu geesu jëm ci àdduna bay mel ne su ci béréb yi gën a naqari jëm ci béréb ba gën a neex di ko séen di séen la nga fa gën a bëgg na ngay yàkkamtee demee noonu la mel gu aw xeet la ci shahada aw xeet la ci siddiqiya siddiqiya mooy martaba ñaareel bi bu yonent bi yi ñëwee ñi ci topp siddiqiya kubra siddiqiya kubra loolu lépp xam-xam la boo xam ne aw melo la woo xam ne nañ koy amee ci ñaari loxo yi sëriñ bi mat sëriñ jaarale la ca yoon lay doon waaye doo ko jàng ci téere yi moo tax sëriñ Tuubaa ne xafistuma fiina anit dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri wattu naa xam-xam ba nga xam ne tedd na ba kenn du ko dund ci kayit kon bul tàggan mukk ci ñàkk mbër ñàkk maa liggéey ba ma di liggéeyal bul tàyyi mukk ndax mooy sa njëriñ fii ak ëllëg xeetu xam lii nam xeetu defar yi nam bu muy defar doomu aadama léem na xel mu nga nekk war a atawril xijaara ca gannaaw yemuwaayu xel la nekk ay meloy boppam day na ci yar ci dindi lépp luy ayib ci nit li ñu tuddee taxliya ak taxliya taxliya mooy fóot xolu jaam bi ba wépp melo wuy yéexal ab doxam jëm ci yàlla wala wuy waral ëllëg mu am liñ ay laaj dañ ci xol bi hmm. taxliya mooy takkaayal ko ci cuqikaay yi gën a rafet mooy mbelo yi gën a rafet kon taxliya ak taxliya jaam bi nga xam ne dafa jàng ba am xam-xam am xelam leer xol fees ngëmam mu fas yéenee bàyyi adduna bàyyi lépp jublu ci yàlla kooku nga xam ne mooy moo àgg ci yemukaayu borom xam-xam foofa la murid tàmbalee mooy bidaayatul faqiiri nihaayatul faqiiri Tuubaa tàmbali defaram ca na ma yàlla baal wax ko nga xam ne ay atam ci saahir néew na mu tàmbalee seet ne doomu aadama mënu la jat mbukk te xamul li yàlla farataal ci moom li yàlla farataal ci moom fekk na borom xam ko jiitu bind nañ ci mu seet lañu gund téere yi ci gën a am njariñ doy yi ci gën a am njariñ ñu gën koo aajowoo mu way ko ndax waye gën a yomba mokkal yokk ko mottali ko gën koo leeral ngir bind li bindee fi muy jéego bu njëkk xam ne kon ki daan jàng téere yi mu daan jàng bu ko mën a wattu ndax wetar la yow mi nga xam ne dañ la ko ba nga xam ne dañ koy dal di gaaw a mokkal ndimbal la la manqué woon ci téere ba it mu mottali ko gën koo leeral ndimbal lu gën a màgg ma ne loolu mooy ca ba mu tolloo ci at yi nga xam ne mooy at yu njëkk njëkk ci doomu aadama bu ñëwee ci àdduna fa muy toll mu dem ba suñu weesale ko foofu xamal ko ne ko yar nga ñoo xam ne ñoo war a toll foofu yow rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dërsi ñu topp ci yow na nga leen yar ak li ahlu tasawuf di wax himma waaye bu leen yar ak xam jàngale xam-xam fekk na tàmbale yaram boobu nga xam ne moom la daan yare ba tey bi ma waxoon ne ñàkk doyloo gi ñàkk doyloo la nit ñi doyloo ña tëlee yem ga mu tëlee yem fa ndax ñàkk ko mën a weesu bu mu dikkee itam ca lañ xamoon daf leen caa jàngalaat dellu leen xamal nañ cay jëriñoo mu dal di fexe ba nga xam ne taalibe bi day saf sàpp lislaam saf sàpp yàlla xañ ko nu boroomam ñéppam di tekkale boroomam bu nangu nga jëf jënn jëf te tàmbali woo ci turu yàlla loolu bi mu koy xamle du toog rek ne la looy defati tàmbaleel yàlla moo waxoon ne day nekk occasion wala bu gisul occasion mu créé ko mu sàkk occasion mooy bi aw keroog bi aw sàkket daanoo te war a jubbanti sàkket bi moo jëm ne ko gasal ma xer bi mu tàmbalee gas mu ne ko bàyyil tegal ngas ka li ci suuf mu teg mu woo keneen ko ko ñëw tàmbalee mu ne ko tegal ci suuf ba ka ñëw ne bismillah mu ne ko gasal xam ne loolu day daldi sax ci xol ku ko fekke woon dootu mukk waaye defati da nga ne bismillah ndax lépp loo tàmbalee tàmbalee ko bismillah seytaane moom wàllam jeex na ca day daal di wàññi ko naka noonu ni mu xamee nit ñi sell ci ak musiba mi nekk ci jëw ak xàq ji ak réglé ga yomal xiyaam ni mu fii ci taxawaay bu metti ba ni mu mësoon a bet ci gannaaw sàccit ñuy jëw ba mu leen dàqee dafa woote ñu gas kan mu gën a xóot dal sonni suuf ñu toogoon lépp suul ko teg fa seneen euh, tasaare fa seneen suuf jàngalu fa nangami kaamil ngir ñu xam ni jëw màgge ngir ñu ragal jëw mu di kon njàngale moo xam ne duuf dañ mukk day sax ci xol yi ñu ko jaaral naka noonu la jëfe woon ci gànnaar ñu daan ci ana ñu ne ko safara woon taaloon te mu ne nga xam képp ku ne safara lay gindi naka noonu si ndax ba doon ñu ne buñ ko wax te ñu rey ko ba noppi mu ne te mu ne leen ndaxam lépp loo bëgg ñu jaawale ñun bu ko ba mu jeex yu mel noonu nga xam ne moo ko njëkk a xamlee naka noonu ci jiw bokk na ci aada yoo xam ne aada nañ ko nañ la ko jiitu jàngale woon na safaanam moo di ni mu daan tere ñaari jigéen sax ñu joxante loxo rawatina jigéen ak góor ñu dem ba doomu aadama yi sàggan sàggante goo xam ne aday waa soow yi dugg na leen ba jigéen ak góor di joxante loxo muy ñaaw ñaaw bi gën a ñaaw nga xam ne xel mësu ko xalaat ba léegi xam nañ ne góor bi sàcc jigéen ji toog mu tàllal loxoom jox ko kenn yeesu ko jigéen ji sàcc tam góor bu toog mu njëkk a tàllal loxoom jox ko kenn yeesu ko sàcc nag aada yi képp koo xam ne bàyyi na yoonu yàlla wuuteeg aada ja ku ko def am nga yool boo xam ne mu mënees ko xiyaas am na téere bu Ibnu Taymiya bind tudd ko iqtidaau siraat almustaqim muxaalafatu ashaabil jahim daf caa indi ci lenn rek ci loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan jëf ba mu gisee ne yahud yaa ngi koy jëfee mu bàyyilu ko mu bàyyi ko bàyyilu ko. funtu am na téere bu Ibnu Taymiya bind tudd ko iqtidaau siraat almustaqim muxaalafatu ashaabil jahim daf caa indi ci lenn rek ci loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan jëf ba mu gisee ne yahud yaa ngi koy jëfee mu bàyyilu ko mu bàyyi ko bàyyilu ko. Sëñ Tuubaa nag gis nañ ni mu jëflanteeg doomu aadama yi gis nañ lim fi bàyyi ak lim def fan la leen jëmee fa mu leen jëmee xam nañ ko waaye nag nan la leen fa jëmee moo wuuteeg ñu nit ñi daan jëmee ñi ko jiitu niñ daan jëmee wammate nit ñu daan wammat jëmee leen ci baax fa mu leen jëmee bëgg leen fa àggale bu mooy àgg ci yàlla suñu borom tabaraka wa taala te loolu mooy ixlaas dëgg goo xam ne mat na ixlaas nga xam ne ñoo juddoo ci xamuk aarifuuna billaahi xam gañu xam seen boroom xam na nit ki léppam yàlla la ak yëgoon ak mbalam pas-pasam ay waxam ay jëfam ay biram biir ak bitti loolu la ne ku xam na ne kenn mënu ko joxe nit ci jàngal ko ndax aji jàngale daf lay xamal rek li ci téere bi bàyyi nag yaa ngoog bànneexa ngoog bakkana ngoog adduna ngoog seytaane ngoog ñi la ëpp doole de ana fooy jaar ba dem borom aju jàngale ji moom bu la xamalee rek ne la lii xaraam na lii dagan na tàggoo yow mu de cheikhu tarqiya ak cheikhu tarbiya ñooñ ñooy jàpp ci sa loxo bu ñu matee la doon ba nga àgg fa nga xam ne boo fa àggee mucc nga waxtaane nañ ko ay yoon ndax sëñ bi bind na ko charte cheikhu taalim charte cheikhu tarbiya ak charte cheikhu tarqiya ñooñu nga xam ne ñoo lay xamal sa ayib bi bopp ba sa ayib bi doy la soxla ba doo soxla woo ayib bi keneen doo gis ayib bi keneen nga fexe ba laab ci sa ayib yooyu la. Sëñ Tuubaa nag bi nga xamee ne wane na yoon wi nga xam ne ci la war a jaar ak képp ko ci la war a jaarale képp koo topp ñu ko toppoon mu jaar leen ci yoon wi nga xam ne moo leen di setal ci ayib yu la. ak ñuy wax assasine ak mi nga xam ne Maamoor Anta Sali bàyyi ko na fi ba ca déwén nga xam ne mooy at miñ ko ne rabbi asxaabaka bil himmati wala rabbihim bi dërsi ci at moomu la jógee Mbàkke Bawol Mbàkke Kajoor dem Mbàkke Bawol ñeenti at yooyu nga xam ne mooy ñeenti at yi njëkk ci bi ndax mu ngi wax ci la suñu boroom dal di siiwal turam soppaloo ko képp koo xam ne ku war a texe nga ci la wëndeelu ci réew yi ci la siyaare béréb yi ko waay yëpp ci la siyaare daañu baax ñi nga xam ne yaakaar rek la woon leen li ñu bëgg lépp ci la wër dem gànnaar siyaare waa kër Cheikh Sidiya Sidiyal Baaba bu mag ba ci la siyaare Cheikh Sidiyal Kabir bërëbam jàpp na wirdul liggéey ko juróom-ñaari at jàpp wirdu Chazili liggéey ko juróom-ñaari at jàpp wirdu tijaani liggéey ko juróom-ñaari at diggante boobu moom ci boppam dafa wax ne dama doon làmbatu yoon wi kuy làmbatu nag danga laaj ko xam danga laaj ko xamul suñu borom xamal ko ko gannaaw gi ne ko ñi mu daan dajal ñëpp amuñu al isnu xaas dëgg ci liñ ko doon jox waaye diggante boobu suñu borom xamle na ko ci ba ñu war a texe ñëpp wuyu si nañu ko ñii doom aadama ngir xam-xamam bu bari ñu bëgg seen réer dañ ñi xam ne buntu ko waaye la ñu ñëw di ko fi ñii alal ju bari ji nga xam ne soxliwu ci dara te daf koy joxe mook ay xeer rek lay malee mooy yoon fa indi yoonu këram mel na yoonu marché nga xam ne adduna bëpp bab bu jëm si ci moom waaye képp ku ñëw ñu gën la nga yaakaaroon ba tax faa ñëw ngay gis ba tax la faa ñëw ngay gis waaye loolu lépp teewul muy wattandikoo doomu aadama yi loo li nga xam ne moo leen di lor ak li nga xam ne mooy dox seen diggante seen borom mu daan wattandiku buuli adduna yi bindoon ne waman yusharikum una fi izzihim yakun sharikahum xadan fi zullihim mu xamal ñu topp si ñoom ne leen jaxasoo ngeen di jaxasee buuri adduna yi képp ko xam ne bokk nga ñoom ci seen teraanga ji bu ëllëgee kat da nga bokk ñoom seen toroxte loolu fekk na amoon na ay mbokkam yoo xam ne jaxasoo woon nañoo ca day jaxasoo gu metti ba moom ci boppam itam doom nañ ko xëcc jëm ko jëmee ci loola le ci jamono yooyu le la leen wan ne moom suñu borom sàkk ko ngir loolu te ruus na malaayika suñu borom yi di ko xool muy jéggi ay jéegoom jëm ci buurub àdduna bi nga xamee ne biñ ko waxee bi fi jóge ne ko nga dem ndokkeeli Lat Joor nga dem jaale ji Lat Joor mu teg la fa ko sa waajur féete woon te mu won leen ne leen buggul ci loolu dara te daf ci muslu yàlla booba da leen dal xam ne xaat ñoom kat gis nañ ne kii kon daf leen a bañ ndax ni ñu nekk sikkal na ko lool ba ba seexlu ko gannaaw bi nga xamee ni itam buur ba ci boppam xew-xew boobu xewoon ci alal ji ñu jëlee woon ci Samba Sadio xanaa dégg ngeen ko ba tàyyi nam cee jëfee ak taalibe ba jébbul si woon te amee ca alal jooju te mu digal ko mu teqali ko ak alal jooju itam yooyu yëpp indi ay xew-xew yi nekk digganteem ak caddo yi ñi nga xam ne itam ñooy ay mbokkam itam gën gi mu leen gën raw gi mu leen raw ba lépp lu jóg ci lu baax jëm si ci moom teggi leen ñoom mu xaw leen a metti ñu daal di gis ne léegi doomu soxna yi sàkk nañu aw dig seen digganteeg moom ceddo yi sàkk nañu dig seen digganteeg moom te tubaab yi itam ñoom it ñu ngi tàmbalee ñaaw njort ci moom ndax murid yi yëngu gi ñuy yëngu xew-xew yi ñuy feeñal tiital na nguur gi kon desatul kenn koo xam ne kii mën na ne kii mën naa jàmmoog moom ku dul yi mu dal di nag moom jooyal ma mbiram ci boromam rek wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun bil ibadi diggante boobu itam taalibe yi ñoom seen bopp seen dogu ga ak seen takku ga ak seen way ga seen yëngu yooyu ñu doon yëngu dafa gën a dolliku gannaaw dafa gën a dolliku rek xeex gi ñuy xeex ak leen di tere fekki sëñ Tuuba ci bépp dugg waay ak bépp génn waay ñi xam ne ay majjub lañu ci ñoom. di yéeg ci kaw yi garab ba ca càttaxtan la di juutal seen bopp buñ daanoo faxasu jëpp ñii taal seen ba mu yànj nit ñi dugg ca biir ñii di baxal ay satala ba mu bax ñi di ko naan seen xasida yi jolli fuñ toll di tagg yonent bi di gërëm sëñ Tuubaa loolu lépp naqari ceddo yi naqari doomi soxna yi ñu tàmbali di leen xiise di leen metital di leen soxare di leen xatal génne bi mel ne xay waxtu wu nekk fu nekk di leen fëng-fëngal di leen dàq di leen génne seeni kër di leen door waaye loolu lépp teewul waxtu wu ñëwee ak coow ni ak xatal gi ñu leen di xatal di nangu seeni soxna di nangu seeni alal di leen tumuraankeel yi ñëpp gën a dolli seenu dogu gën a dolli seenu ngëm fu mu toll sëñ bi di gën a dëgëral seeni itte di leen gën a leeral di gën a leeral seeni xol di leen xamal ne saaba yi ngeen war a roy ñax ñoo seeni bàyyi ci lislaam saaba yi rey nañ leen mbugal nañ leen nangu nañ seeni alal def nañ leen lépp waaye lu lépp a tax ñu dellu gannaaw benn yoon xew xew yi daan xew di xew yu xew yu bari ngir tiisal gi ñu tiisal murid yi ñu dem ba nguur gi ci boppam am jëmm joo xam ne wax na leen ne sëñ bi dafa denc ay setal ci puusare ci gànnaay ba loolu tax ay mbokkam yu ko gën a jege ñoom wër ko di talal seeni wax di naqaral wax jiñ koy wax di ko wan ne yii lépp yaa ko yóbbee ndax musiba ngi jëm ci ñun moo xam ne xamuñu fu muy yeme mu di leen wan ne dara du yëngu ba lépp wéy nga xam ne suñu borom mooy tàggat waxtu woo xamee ne nar na ab jaamam ak ci moom xettaliwaali mbooloo moo koy jox leer bu mbiram leer ci loxoom ak ci kanamam ba tax du deng deng du dellu gannaaw loolu lépp daf leen daan xamal ne dara du yëngu rek. suñu borom loolu aadaama bépp waxtu boo xam ne ab jaam jëm si ci ne ci moom dana ko sàkkal ay noon yoo xam ne daf koy xiit ñoom jox leen kàttan jox leen i pexe ñu di ko xor ñooñal loolu lim ci ci xolub jaam boobu bañ mu ñoo xam ne suñu borom daf leen di musal ba seen lor joojee du leen wàññi dara am na si ñoo xam ne léeg-léeg ci dogalub yàlla mu may ay seeni noon kàttan ba ñu lor leen loolu lépp ci xekkam boo xam ne jaam ñi xamuñu ko suñu borom ko xam waaye Serigne Touba bokk na ci ñi nga xam ne dafa dañoo not seeni noon ba am la bëggoon bam fi ñu dem fépp bi ñu dellusee la ñu doon bañ ñi di ko bañ ña leen fi doon jëlee itam lépp lañ gisoon mu naqari leen ba tax ñu jëlee ko fa loola yokku te jéematuñ ca dara ndax xam nañu mënatuñ ko. diggante boobu itam ñu am ay chef yoo xam ne yi nguur tubaab gee fi teg ñu ragal seen daraja wàññi ko ndax xalaat nañ ne kenn faaleetu leen ndax ngëm gi ñu gëm sëñ bi ndax jël yi ñuy daan ak yoox yi ak gëm gi ñu gëm sëñ bi ba faaleetuñu dara ñoom chef yooyu ñoom itam fu ñu toll di lal ay pexe di tëral ay plan di bind ay plainte ci ñi ci bopp nguur gi ngir bëgg ñu sàkkal sëñ bu pexe bi nga xamee ne nag yooyu yëpp daje na doomi soxna yi jóg nañ taxaw ci di ko fexeel cedd yi jóg taxaw ci di ko fexeel ngóor gi jóg taxaw ci li ko di ko fexeel loolu lépp teewul wakkilu gi mu wakkil woon ci boromam dafa gën a yokku rek taalibe yi itam mosuñoo yox yoxi benn yoon lu mbir mi gën a tiis gën a metti dañuy gën a dëër rek ñu dem ba benn gouverneur bu ñu wax Thomas nga xam ne na sëriñ bi murid yëpp kenn ku ci nekk nañ ko delloo ci kër waajuram fa mu jóge woon sant itam cheikh yëpp ne leen ñi mu seexal ñëpp nañu dal di génn geet ak moom nga xam ne 1895 la sëñ bi jóge bawal dem sañ ci jolof ba mu demee itam waa jolof ñoom yàlla del doon leen xiir ñoom itam ci xeet xeetal googu ak naqaral googu loolu lépp day wane rek ne suñu borom boo jógee jëm ci moom te mat la nga doon seytaane ba bépp kuréel ak bépp noon rek ñu wëlbati jëm ci yaw nguur gi itam seen njort dal di gën a ñaaw ndax foofe Touba Jolof googu xalaat nañ ne sayer ma ci Saalum foofu aw yoon la te mën nañ faa fexe loo xam ne duñ koy yëg te itam plainte yi ñuy plainte bari na buur njaambur defoon na plainte boo xam ne moo waral loolu te amoon na itam benn pël boo xam ne dafa doon wootee ak yonent ñu ne dafa dekki gannaaw bu mu dee ba am ñetti fan xew-xew yooyu yëpp indi ay désordre yu bari ba tax na nguur français gi sax dal di intervenir loolu lépp ñuy lu ñu dajale teg ko ci mbëggum sëriñ bi rek teg ko ci mbëggum taalibe yi mu tegu ci mbëggum sëriñ bi loolu dañul ba bi mu fi jógee dem ci tukkeem boobu nga xam ne lépp lu mburu daj ca kaar ca ca taal ba daj na lu ko ëpp mu tumuranke tumuranke goo xam ne kenn mësul xam tumuranke gu nu demee waaye dolliwu ko nu dundu ngëm dolliwu ko nu dundu wóolu dolliwu ko dul sax ci nekkoon ak doyloo boromam ñu ko Seex Musaa Ka waxe ne lu mbir rëy rëy da koy far dolli ak gëm bu sukkandikoo ci mbam ba kudul boromam waa njaabur ba nga xam ne fekk nañ ko ndar te booba conseil bi décidé dañ koy sànci ba ñu traité seen pexe ngir bëgg ñu bàyyi ko def leen xallu ni wara bi bàyyi leen mag sama borom suñu borom rek doy dama li nga xam ne tumuraan bi metti na ko metti li nga xam ne tiis bi tiis na tiis fi mu toll mu ngi saxoo koor kon boole xiif ak mar ak coono yooyu le bëj boobu mu jógee ndar jëm ndakaaru koor la an moom la yendoo ba mu àggee ni ko Cheikh Moussa Ka waxee ne lu mbir rëy rëy da koy far dolli ak gëm bu sukkandikoo ci mbam ba kudul boroomam waa njaambur ba nga xam ne fekk nañ ko ndar ba ba conseil privé bi décidé dañ koy sànci ba ñu traité pexe ngir bëgg ñu bàyyi ko def leen xalluuni wa rabbi bàyyi leen mag sama borom suñu borom rekk doy dama li nga xam ne tumuraanc bi metti na ko metti bu nga xam ne tiis yi tiis na tiis fi mu toll mu ngi saxoo koor kon boole xiif ak mar ak coono yooyu la ba bis boobu mu jógee ndar jëm ndakaaru koor la an moom la yendoo ba mu àggee ba mu tàmbalee bëgg a dog jotu la dog sax ñu woo ko mu dal di jóg ak kooram ba lañ ko tàbbal ci néeg bu doy waar boobee nga xam ne waxtaane nañ ko ay yoon te booba la waxee ne ala bi zikrillahi tatma'innul qulub mu daal di gën a dellu ci boromam ak wóoloom ji mu wóolu yàlla gën a dëgër gën a sax gën a feeñ ndax moom mësula wonk mukk mësula binni ndax suñu borom dafay koog waxtu woo ko jegee mu mel ne perkaal xeebul dara ci lu ñuul yow mi jege sa borom sañu la wonk yonent yàlla Zakaria bi nga xamee ne noon yi topp nañ ko te iblis teppaliku jëmm ne ko duggal ci garab gi mu ne garab gi xaral garab gi xar mu dugg ca garab ga mu teye la fu mbin garab gën a kepp moo ci laf ndund muy lang bu ko noon yi toppee ba agsi mu wan leen laf ndund ne leen mu ngi fii ñu jëli si ba di ko siyee ba xar bopp ba xar baat bi xar dana bi bu ñu ci xol bi buñ bëggee wonk suñu borom yebal jibril mu dikk ne boo wonkee rek ñu far saw tur ci diiwaanu yonent yi yaxya ñu xar ko euh, zakariya yaxya zakariya ñu xar ko ba mu def ñaar garab gi def ñaar ñaari xaaji garab gi bii daanu fii ànd ak xaajub yaxya bii daanu fii ànd ak xaajub yaxya ba tey bonkul sëñ Tuubaa foofa mu toll woon lu natt yi tar tar tar tar xelam xalaatul wonk Zakariya yaxya yi dañ koo rendi amu ci ñoom ñi ñëpp muy yonent yi kenn koo ci xam ne kii mbugal mës naa tar ba wonk wala nga def dara parce que noonu sëñ Tuubaa boobale la muy ñaaw ñaaw la muy tër tër tër tër dara ci jaamu yàlla fa xolam nekkam dara rënduwu ca te xam na ne doomu aadama yi dañuy nelaw rek ba ñuy yeewu dee bu ñu dee nag la ñuy yeewu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ci gën a tar métit ci gën a tar balaa ki ëpp musiba ci nit ñi mooy yonent yi seen gannaaw ki ki gën xaritoog yàlla rek moo ci ëpp tiis loolu danañu xamal ne Sëriñ Tuubaa bokk na ci ñi gën a xaritoog suñu ndax lim ko teg fukki atam yooyu fukki ati kenn xamul fukki at yu ko gën a metti wala yu demee ne moom mu ngay xalaat yu xaasabul maru ala al qitmiri ma al fatili wa ala al naqiri ndax loolu yomal xiyaam dong la ñuy xisaab nit ki ci lu toll ne pepp zarra war ko lijjanti ñoom gaañu ñu nag yëguñu yomal xiyaam fu ñu toll ñu ngi leen di xisaab lépp lu tuuti tuuti tuuti tuuti ci loo xam ne indi na sikk ci seen xol wala indi yokkat wala war a dellu gannaaw bañ leen koy xisaab te si saa si lañ leen koy wane. moo tax seen mbir metti loolu mooy ya Xasaali wax ne kullama azama al-matlubu wa sharafa sa'uba maslakuhu wa taala tariquhu wa kasarat aqabatuhu li nga jógee li nga jëm ci loola di ko wuti na mu gën a màgge rek la sóobuwaayu yoon woowu gën a jafe noonu la yoon wa gën a gudde noonu it la siifoo yi gën a bare loolu moo tax sëñ Tuuba ne أقبلت الدنيا إلي قبل وبعتها فزال عني الكبل وبعده لي أقبلت وإني أقبلت لله وأبقى مني وبعده وبعده أني أدبرت ولم أمل لها لكونها دار ظلم أدنى ون أدنى جمهور ما naat lool ñu tax lool neex lool ma jaay ko sama borom tënk bi nga xam ne moom la ñuy tënk képp ku jëm ci yàlla daal di dañ ci samay tànk man bi ma adduna jubloo yàq lu ma dara mu ne naa ko woon gannaaw ndax mu ñàkki ba dafa lii ak mu dal di wëlbatiku jubloo ci moom nee man ma jublu yàlla rek xaw ma jublu na xaw ma dëddu na sama yoon néewu ci wa baadahu anni adbarat wala ma amillah mu dellu ma wanati gannaaw ndax ma ñàkki wala ma geesu ko ma wëlbatiku jublu sama borom rek ndax adduna kërug lëndam rek la def ma leer képp koo xam ne kii jaaruloo ci jaarwaay yooyu ñu natt la ci andaar yooyu nga fees ko boo nangoo addu addiya ñeme nga bor ëllëg loolu moo taxoon mu ne wax tabir rijaala qabla suhba wala tusaahibu xubran aw zarahba nee na seytaane day fooye aadama ni xalal yi di fooye bal yi ñu amee coupé yi boo ko seetee muy koo xam ne matal na charti li ñu tudde mu jaddit lépp mu jaddit mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne bopp bépp téeméeri at ci sama xeet wi suñu borom dana yebal waajoo xam ne dana yeesalaat diine bu fekkee mu xomaal dana ko fomp diw ko ba mel na meloon ba muy bees mu teg ko ca place ba gën a tedd mu seet mboolem sart yi ci ulama wu yu tëral sëñ Tuubaa ko muy soppeeb suñu boroom boo xam ne suñu boroom ci boppam xamal ne ko ne yaay sama soppee mu ne allahu xilli abadan wallahu xibbi wala ilaha illa allah suñu boroom mooy sama xarit faw te mooy sama soppee kenn du buur ko dul moom suñu boroom sopp ko xaritoog moom ba nëbbal ko mbóot moo xam ne ëm ump na beneen jaam bu dul moom wala qaada sirran gaaba an gayri il muhi moo tax mu ne axfaaliya sirral ma soon allahu xubban wala ilaha illa allah kon bëgg gi ko suñu boroom bëgg leer na te suñu borom xamal na ko ko te leeral na ko ko mu jagleel ko loo xam ne jagleelu ko keneen mu di tawaytu tariqal qawmi waqtam tidaaxihi wali qad qadal xaajaati bi rawdi albas bu may tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax tagg yonent bi man lañ ko jagleel maay asna xadim ñu liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp maa ci féete kaw bu ma ko dee tagg yoon wi nga xam ne ay ati ati ati at la ko gaañu baax ñi di jàll dama koy taxañ tukki avion ci gën a gaaw mu gën a gaaw mbaam gën a gaaw fas moo tax mu ne sabaqtu bi tay qawman jaahadu zamanan axiyul asiya liman yaxbub min naati jiitu naa gaañoo xam ne jihaar nañu ci yoonu yàlla jamono bu yàgg ma bëgg rek jiitu leen ndax taxañ giñ ma taxañal yoon wi taxañ gi mu taxal yoon wi lu leer la nan la léegi waristu fi madxi nabi xasaana doon naa xasaan ibnu saabit doon kaab bala gestu mu ne la wa fi madxihi jaawastu kaaban wa xasaana ci tagg yonent bi jéggi naa xasan aras jéggi naa kaab nee bokk na ci li nga xam ne suñu borom jagleel na ko doon na borom yoon yëpp seen njër mel ca nañ ca meloon boole wurdu boppam yi nga xam ne ñu ko ko joxe nga xam ne lépp lu rafetoon ci beneen wird wu mu doon boole nañ ko ca booleeg yëfi boppam wax nañ ko ca sartaara ci atum junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci weeru koor bi wasiti rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi wasiti jibril ndax di ko bi ak gisub jibril lu leer la limaamu suyuti nettali na ko ci téeram nga xam ne moom lañ tuddee royatu nabi wal malak Eh, tanwirul xalak fi imkaani ra'yati nabi wal malak kon nag mu yem foofu bopp beneen yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen a ngi ànd ak waa daayiratu Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raayat Seyxul Xadim Touba.